dafa wax ne alaa yaa dahru kayfa tarakta chambre yuxaadiruna fa tabban lakka cambay xam ne sëriñ Xalil dafa wax ne adduna nan nga mën a bàyyee sëriñ Sàmbay mu dem noo mën a bàyyee sëriñ Sàmb rek mu dinu faddu dinu woon ginnaaw daan na ko yow daal tus nga re ñeel na la yow adduna cambay alaa yaa dahru kayfa tarakta chambay yuxaadiruna fa tabban lakka cambay tarakta al alma wa taqa wa zuhda turaxilu anka xam nga ne def nga mbir tey mu ne ko bàyyi nga xam-xam bàyyi nga ragal yàlla bàyyi nga dëdd mu gont mu laxasa fi ñun xam nga ne kon yow adduna yow def nga ay tarakta imaada diini tarakta imaada al almi diini muy dem fa dalla al ilmu ba'da an nashri fi tay bàyyi nga kenuk diine bàyyi nga kenu xam-xam muy dem di wéy xam-xam mujj na doon loo xam ne dafa taxañu ginnaaw bi ñu tisaaroo ba nopp wa kaana sayqu sàmbay li shabaabi ka sams bal ka maa in lii du jay mu ne sëriñ sàmbay dafa meloon ci gone yi ni ab jant ni ab jant di leerale adduna noonu la sëñ Sàmbay doon leerale jeunesse bi di leen leeralal taxassasa fi ulumi diini turra fa ayal ilma bam dool taal bu dul fay mu ne ko leeral na mu ne sëñ Sàmb dafa jagoo woon xam-xamu diine dundal ci ay xam-xam ba xam-xam mujj doon taalub diine boo xam ne dutu fay idaa ma xaaba fii tawxid rabbi nga jot ne asxar yoo dellusiwaat tey nee na bu sëñ Sàmb dee waxtaan ci xam-xamu tawxid da ngay def ne ashar yu moo dir siwaat di wax tey mu ne ida xaada fi ilmi lxadis nga jortu kii buxaari yoo ci ak may buy wax ci xadis it nee na da ngay jàpp ne Serigne Samba yi Buxaari yi moo jël si waat tey wa fi taarixi yasbuqu kulla xibrin wa fi fiqi yafuuxul jiile eskay nee na bu dee ci histoire Serigne Sam moo ci raw lépp kaam bu dee ci fiqit raw na ci xeet yépp ama fi tasawufi wa huwa xibrun wa fii maydaanihi lay gon te kay xëy mu ne bu dee ci tasawuf it am kàng póore la ci moom Serigne saam te ci ci ci lafum tasawuf ci lay xëy di ci gon yudaafiu anhu fi kulli l majalis isa saana alxulumu alayhi du xëy mu ne Serigne Sam kon sunu borom rek moo nu ko tànnaloon jagleel nu ko defal ko koo xam ne ku mel ni moom duutu am mukk kon yàlla na nu ko yàlla fayal te mbooloo mii suñu borom jàppale leen ci noo ngi lu bokk yi ci waxtaan wi ngir yitte yu occupé yu daje ci nun waaye noo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom dolli leen a dëgëral dolli leen kattan te eggale seen fas yëf ba liggéey bi ni ngeen ko bëggee ngeen defe ko ni xam na nag yéen a ngi ci liggéey bu metti liggéey bu jafe liggéey boo xam ne ki ko doon dund di ko dox coono bu ne jànkote na ko ci kon ñi ci nekk nañ gën a farlu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu billahi min asheytaan rajim wa inni a bika wa zuriyataha min asheytaan rajimi rabbi auzu bika min hamazati sayaatini wa auzu bika rabbi an yahdurun لممكن اليوم له كن فيكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñun waa daairatu ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raaya Seex Xadim Touba niñ ko baaxoo woon di ànd ak ci waxtaan wi jëm ci diine nu amaat yéene àndaat ak yéen ci waxtaan boo xam ne sëriñ Sam radiyallahu taala anhu moo ko def ci am yéene jot leen ko tamit mooy xaadim bi moom sëriñ Sam Mbaye Touba Darou Minam moonte moo am yéene leeral leen tamit ni ñu amee yéene taftale ko noonu waxtaan wi bala nuy indi leeral sax ni taftalee waxtaan wi nu siyaare baax a baax di ñaanal Cheikh Sidy El Mokhtar mi nga xam ne mooy xalifa yoonu murit suñu borom may ko fanu gudd ak wér bala am yéene liggéeyal ko waajur yu baax yi suñu borom may ko fanu gudd ak kàttan ko gàggale baax a baax tamit suñu jëriñ ji mag ji ñi xam ne mooy jëriñ ji mag a mag soppi suñu samba yi suñu Muntaxa Mbàkke mi Sëriñ Abdu Basiir di ko ñaanal suñu borom may ko fanu gudd ak wér ba li mu am moom tamit yéene liggéeyal ko waajur yu baax yi suñu borom may ko kàttan ak fanu gudd ko gàggale gis nañ ak jàpp bu baax a baax si daayira bi ak taxaw gi muy taxawu daayira bi si saayir ak si baatin sopp yi ni ngi koy gis baax baax di ko ñaanal baax baax suñu borom yàgg fi tamit ko gër di siyaare sopp suñu sàmba yi yëpp fu ma nekk góor ak jigéen mag ak ndaw ci biir réew mi ak bitim réew di ko lim day xaw a jël waxtu bu bari waaye képp ko xam sopp suñu sàmba nga maanaam daal képp ko xam daal lislaam ñor na rek maanaam dugg nga si siyaar bi lay siyaar di la siyaare baax baax di siyaare maam Cheikh Mbaye mi xam mooy xalif Sëriñ Sam Mbaye tamit ak euh, rakkam Sëriñ Ibrahima mbay ak sopp Sëriñ Sam ak ak njaboot Sëriñ Sam góor ak jigéen ñoom ñëpp noonu la ñuy siyaare te dañ ñaan suñu waxtaan yi ngir mu a gudd ni ñu amee ko mp bu njëkk bi tamit moom lañ leen bëgg a leeralal kon xam ne teg nga MP3 xam ne numéro 1 bi bi waxtaan wi tàmbalee Sëriñ Sam Mbaye radiyallahu mi ngi ko defee woon Dakar Sicap thème mii ngi doon fàttalente li war fàttalente li war nu defa boo ak leeral tamit maanaam boo déggee ma ni fàttalente li war wala ma ni fàttalente ci diine maanaam waxtaan dafa doon thème bu fës boo xam ne dañu ma ni thème sàngam moo doon thème bi moo tax tuddee ko noonu rek turu thème li war kon ci diglu mu bàyyi si xel bu déggeen wax loolu mu xam ne thème waxtaan wi daa doon thème bu fës boo xam ne mën nañu wax thème sàngam la moo tax mu tuddee ko fàttali leen ci war wala fàttali leen ci diine soo déggee wax ko rek xam kese bi daa doon thème fees fees la kon numéro bi mi ngi doon fàttali leen li war si kaab loolu ko Samba radiyallahu taala anhu doon defee. numéro 2 bi suñu Samba radiyallahu taala anhu mi ngi doon defee woon Dakar moom tamit thème bi si Seyxul Xadim la jëm maanaam Sëñ Touba numéro 3 bi Sëriñ Samba mi ngi doon defee Dakar maanaam te mi ngi doon si njariñu xasaayit moom tamit moo doonoon thème bi njëriñu xasaayit bokkul bi nga xam ñaari doo doon ñaari kase bokkul ak bii ba léegi benn kase la maanaam tamit mi ngi doon njëriñu xasaayit numéro 4 bi Serigne Sam radiyallahu taala anhu mi ngi doon defee woon Dakar ba léegi tamit parcelle thème bi mi ngi doon Serigne Touba ak alxuraan maanaam fi Serigne Touba fekk na alxuraan ak lu jiitu Serigne Touba ñëw nañu doon fooye alxuraan maanaam kaa ngi ni ko doon fooyee maanaam mokkal nañ ko mokkal nañ ko mokkal bu rafet waaye nag dañ siy dugal mbirum adduna daan si foo di ko wayaanee ka ak yeneen caaxaan yi bare ba xam ne dugg na si ku di lu kase bi si sàmm bi radiyallahu taala ne ko leeral bi. numéro 5 ak numéro 6 Serigne Sam bi waxtaan wi na xat ba thème bi waxtaanu ko ba mu jeex sa sa ba mu ñëwaat ko thème bi mu àggalaat ko mu yàqu-yàqu jamono kon mooy numéro 5 bi ak numéro 6 bi. numéro mi ko waxtaanee woon. Gabon maanaam thème mi ngi doon tamit ak Sayxu Xadim tamit si la gën a jëm. numéro 8 bi tamit suñu sàmm radiyallahu mi ngi ko waxtaanee woon maanaam jeewal thème mi ngi doon et femme modernité maanaam taxawaay jigéen si jamono jii man taxaw jigéen si lislaam si jamono jii ak ni war a tax melokaan war a mel ak roywaay bi mu war doon si jamono ji nekk mi ngi ko defee woon jeewal mi numéro 8 bi. numéro ngi ko defee mi ngi ko doon defee Louga. waa daari Safinatul Aman bi nekk Louga noo fa ñëwoon doon ko siyaara si waxtaan ci waxtaan bu am solo muy fàttali leen ci diine moom tamit thème bi <coughs> moom lañ ko mën a tuddee fàttali leen ci diine ndax doon thème Thiès moom tamit waxtaan ci diggante maam Cheikh Mbaye ak Serigne Touba seenu jaxasoo bu yàgg yàgg moom tamit leeral na ko foofu. numéro bi tamit waa Daara Samina amaan boobu dañ nekk Louga rek ba léegi ñoo ñëwoon di siyaar si Samba tamit maanaam at mu jël lañ ko def bu ñu tam xarit bi daan ko siyaar si tamit waxtaan woowu tamit mi ngi si fàttaliwaat tamit diggante Serigne Touba ak maam ak maam Cheikh Mbaye seenu jaxasoo ak fàttali ci diine lu am solo numéro 11 Serigne Samb radiyallahu taala anhu mi ngi ko defal waa daayiratu fulkul masoon moo tax Louga lañ nekk alaaji Kodelo bi nekk euh, Louga moo doon njiit moo tax si tam soññeen na diine lu am solo numéro 12 Serigne Samb radiyallahu taala anhu mi ngi ko defee woon jàkkay Louga thème bi mi ngi doon yar ak euh, warma gi nu war a warmaal boobu di Louga rawatina fi kër maam si Amba gi nekk te warma gi fi war a warmaal baax a baax moo tax Serigne ngi ko defee woon si jàkkay Louga numéro 13 bi Serigne Sam radiyallahu taala mi ngi ko doon defee màggalu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma màggalu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom tamit numéro 1 bi dañu ko amut waaye képp koo xam ne am nga waxtaan li ba mu ba mu mat soppe yi ñu lay ñaan di sàkku si yow boo leen ko mën a jot li ban mën see jot tasaare ko ji di jël jot si ni ngi koy sàkku si mboolem fu mu mën di kese bi de boo ko boo amee thème bi de ba mu àgg soppe yi sàkku nañ nga baaxee leen ko. numéro 14 bi ba léegi dañ si sa si Sam radiyallahu taala mi ngi doon waxtaanee tamit màggalu si Samba Gaynde Fatma moom tamit di waxtaane suñu Samba Gaynde Fatma jikkoom yu tedd ak yu sell yi nga xam ne ci yonte bi alayhi salaatu salaam min la ko royee mu jëlee jikkoom yu tedd di ko méngale jikko yonte bi tamit numéro 14 ci lu suñu Samba Gaynde Fatma si la ko waxtaane numéro 15 waa ko doon def waa daara Cheikh Abdoulaye Mbacke laaj am solo muy suñu tubaab tasawuf ni ñu si doxee ak yoonu murid ak ñaar rakkay yi nga xam ne julli na ko ci bureau gouverneur bi nekk Ndar nga xam ne diggante ñaar rakka ak yem bitaw bi génn ñeenti fan moo dox diggante bi kon ñu ngi a baax a baax kon bi waxtaan wi kon ngi ko defee woon Touba màggal Touba 1988 moom tey bundu kër si Abdoulaye Mbacke la ko doon defee waxtaan suñu Touba la gën a jëm numéro 17 tey màggal Touba la woon 1989 bundu kër si Abdou la ko Serigne Samb radiyallahu taala doon waxtaanee moom tey waxtaan si Sëñ Tuubaa la gën a jëf mi ko doon waxtaanee Amérique muy guddi maam jaare gi ni màggal fa Amérique sëñ Murtala taxawoon ko taxawalan ko fa sëñ maam sëñ Mamour Mbacke mi nga xam ne mooy taawam di dundalaat loolu ba léegi yàlla ko suñu borom may fanu guddee ko ko mën a taxaw moom tamit guddi maam jaar bi sëñ Samb tey foofu la ko doon waxtaanee thème bi mi ngi doon tamit taxawaay jigéen si islam man daa waxtaan na si sunu yaay Aïssa ak Seydina Mariama ak ñeneen ci jigéen ñi sell ñoo xam jiitu woon nañu lislaam doo ko ñëw si maam Jaara muy waxtaan am solo numéro 19 tamit suñ sàmm radiyallahu taala mi ngi ko doon def tamit guddik maam Cheikh Ibrahima Fall gi ni màggal fa tamit Amérique moom tamit tamit mi ngi doon Cheikh Ahmadou Bamba ak tasawuf waxtaan tamit si dundu maam Cheikh Ibrahima Fall ak numéro 19 bi moom guddik maam Cheikh Ibrahima Fall la woon mi ngi doon Cheikh Ahmadou Bamba ak islam moo doon tamit Cheikh Ahmadou Bamba ak islam mooy tamit numéro 20 bi Serigne Sam radiyallahu taala anhu mi ngi ko waxtaanee woon maanaam bu guddi si Abdoulaye Mbacke gi ni màggal foofu foofu la ko waxtaanee woon waxtaan tamit tuuti si dundu si Abdoulaye Mbacke waaye tamit mi ngi gën jëm sa si Seyxul ni numéro 21 bi ni nga am yéen ay jot leen waxtaan yoo xam si Abdoulaye Diop moom Serigne Sam Mbaye moo ko doon defee Touba Mbar muy sopp Serigne Sam yi nekk Mbar ñu ngi siyaare ndox mi nga xam ne ma nekk sa yi nekk Mbar yëpp rek ñoo ngi siyaare baax baax kon ak si Abdoulaye Diop doon defee muy waxtaanu waa moom solo moom tamit moom mu lañu am yéene xaaj njëkk bi jeexe foofu kon képp ko xam ne dégg nga tamit ni ñu tuddee waxtaan yi ak ni ñu waxee ne ko defee ak nangam mooy thème bi ku si gis njuumte tamit boo nu wooyee si numéro yi nga xam ne dañ ko joxe gënu ko leer tamit dañ sant baax baax ñi sant baax baax tam ñi nga xam ne ñoo nekk si biir réew mi ak bitim réew maam di woote di rafetlu liggéey bi di sant baax a baax maanaam doon loo xam ne daal ñu mënuwoon koo ñàkk si liggéey bi di sant ni ñu ko liggéeyee ni mu sellee ak ni mu rafetee ni ngi leen di ñaanal ñeen tamit baax baax lépp di doon aw yiw ak tuyaaba nu bokk bokkook jullit yëpp rek di ñaan suñu borom def ko ay leer yuy fekk suñu sàmbi radiyallahu taala foofu mu nekk sa yomal xiyam kon ni ngi siyaare baax baax tamit sunu magum soppee di suñu kilifa suñu lépp rek muy sëñ Saliou Sow yàlla na ko suñu borom may moom tamit fan wu gudd ak wér ba lim am yéen liggéey ko moom tamit si l'islam bi suñu borom kàttan gu mu ko àggalee ak wér àgg fu kawe njortam moo tax ñu ngi koy ñaanal baax baax tamit di ku woyof xam tamit jàmbaar la si yoon yi lool lool yàlla na ko suñu boppam taxaw te teg loxo ak njabootam. mi ngi tasaare xam-xam bu baax a baax a baax te suñu tubaab dafa xam ne képp koo xam ne dox na seen diggante sàkku xam-xam rek kooku mooy xalifa iblis si kaw suuf wa man nahakum ani taallumi fa huwa xalifatu lainil mujrimin suñu tubaab leer na baax a baax tamit xam ni jëf moom bala moo mën a baax moom xam-xam faw moo koy war a jiit ndax xam-xam moo war a jiitu jëf wal ilmu afdalul aqi min al amal wa fu faasa man lool xasan kon loolu lépp tamit Serigne Saliou Sow mi ngi si bay waaram bu baax a baax a baax kon yàlla na ko yàlla taxaw may ko fanu gudd ak wér. gannaaw bu loolu jàllee tamit yéen ñi nga xam ne nekk si biir réew mi ak bitim réew képp koo xam ne soxla nga waxtaan yi xam si Samba def na ko ak waxtaan yi nga xam dafa jëm si diine. ak téere yi xam si Abdou Rahmane Mbacké yàlla yàlla yàggal tamit ko wér moom tamit ndax euh, jàppale na soppe yu baax baax tamit fasante nag wëlë nañ soppe yu baax baax moom tamit si Abdourahmane Mbacké nekk daal moom li kat nga xam ne firi na ko si téere xam-xam yi képp koo xam ne jokkoo nga ak soppe si Bamba yi si numéro yi tamit dina dina mën a jàppandi muy 76 599 64 11 76 599 64 wala 76 664 80 26 bu fekkee nekk tamit mën ngaa jokkoo ak sëñ Mouride Fall moom tamit 60 60 moo tax boo jokkoo ak moom incha di dana mën a jàppale. muy quatre yi nga xam ne daam bi def na ko is yu bëree bëri MP3 yi ak euh, ak sëñ Mouhamadou Xëri Jaxate ak sëñ Moustapha Lo yi bare bare daal yu jëm si diine ku si jokkoo ak soppe si numéro yooyu danaa mën a jàppale. yéen ñi nekk biir réew mi ak biir réew tamit képp am nga yéene tamit maanaam jàpp si liggéey bi moom la ñu am yéene liggéey ko sëñ Sàmb radiyallahu taala muy daara joo xam ne dañoo amoon yéene tabaxal ko sëñ Sàmb Touba sa lu bàyyi woon ko ci loxo sëñ Muntaxa Mbàkke mu ci def dox ay jéego ba xam ne incha allah moom lépp ci loxo lañ ko teg te ni ngi rafet jot dañ ci bu baax baax ngir daara joo xam ne mbokk jullit yëpp lañ ci jàng ci jàppandal ba sëñ Muntaxa mi ngi koy dox daara ba léegi ñu ngi ci di ko taxaw bëgg am yéene taxawal ko ba ubbi nañ leen banque suñ sàmm boo xam ne sax képp koo xam ne am nga yéene barkeelu sa liggéey boobu bu jàpp bu ci jotee ko def banque boobu incha allah soppee nañ jot muy 34 16 24 18 801 34 16 24 18 801 moom tamit si banque CBAO bi si lañ ko def moom tamit si ubbi compte boobu nu mu ko ubbee suru xaale mbay moom tamit si lañ ko ubbee kon képp ko xam yaa ngi nekk si biir bitim réew soo mën la gis euh, soppe yi tamit boo jokkoo si si si ci si numéro yooyu di nga si mën a jokkoo ak numéro banque boobu ngir mën see def sa liggéey ak sa barkeelu di rafet lu baax a baax tamit soññ gi ni gën a soññ di woote di rafetlu liggéey bi ni ngi sant yàlla baax a baax képp koo xam ne gis nga si safaan boo xam ne méngoowul ak war may liggéey bi tamit boo nu wooyee wax nu ko tamit laabiri nu ko incha allah danañ ko jël kon ni ngi sant baax a baax mbokk ji li yëpp di sant soppi suñu Samba yëpp góor ak jigéen ñu gën a ñaanal suñu Samba bi baax a baax suñu borom yokk ay leeram ak i màqaam ak i darajaam sa yomal xiyam te def ko liggéey bi yëpp ñu liggéey am yéen liggéeyal kooku si si jeexital wax yi ñu bàyyi woon di ko toppatoo di ko gën a leeral mu doon yiw woo xam da koy fekk foofu fa mu nekk sa yamal xiyam ni ko suñu tubaab waxee rek si du'a yanfa'u mayitan fil qubur wa yanfa'u al-hayy wa yujibul ujur nga xam ni ki ñaanal moom ka dem na ko ñaan ko jariñee na la jariñee yi muy xam tamit yaa ngi si àdduna bi dund ngeen ñaan lu baax a baax sa maanaam may na jumtukaay boo xam ne dañ si gën a mën a liggéey lislaam bu baax a baax ngeen ñaan defal na si ay ñaan su borom gën nu ko jàppalal ba lépp loo xam ne lu jëm ci diine rek dañ am jumtukaay boo xam ne dañ a liggéey ba soppee ak mbokk yi yëpp ma nekk man see jot kon xam naa ne kàddu yaa ngi boo gudd ñu ngi leen di sant baax a baax leen gërëm di siyaare soppe suñu sàmba nga xam ne noo nekk Thiès si njëriñ suñu Mourou ak soppe suñu sàmba yi nga xam ne noo nekk Touba Mbar si njiit suñu Abdou Ndoxo ak soppe suñu sàmba yi nekk Dakar si njiit suñu Pape Sall ak soppe nga xam ne noo nekk Kébémer si njiital suñu Abdou Lahat Mbeng ak soppe suñu sàmba yëpp daal fu ma nekk rek ñu ngi leen di siyaare baax a baax tey rafetlu seen liggéey képp ko xam ne bëgg ngaa bokk si daayira bi tamit carte membre nga jënd bu téeméer at mi lépp teg bi 6000 lay doon ci jàpp jàppandal yaa xawal noo ko mën tege nga teg bu dee seen yëngu tamit maanaam benn bis bi la ñuy màggale Serigne Sam Mbaye si Touba mooy cant ko xam ne ki defal at mu jot beneen nga def ci Touba bu tam xarit ba si suba gi yemal asura la ñuy daayira bi yëpp yu jóg dem siyaare ji maanaam barabu si Sam Mbaye bi Louga saafonte ak njabootam yenn fa ngoon jot nu bu màggal Daaru Muxti gi weer wi teroo am nañ leen siyaar boo xam tamit si Ibrahima Mbàkke Daaru weeru koor gi ñëwee si fukk fan ak juróom yi loolu jóge fii dem njaarim siyaar yi Sëriñ loolu mooy li nga xam ne daal moom moo yëngu daayira bi nga xam ne mi ngi koy yëngu yëngutu di def ay siyaar yoo xam ne tamit ni ngi ko siyaare kilifa yi diine yi nga xam ne ak euh, kilifa yu baax yi nga xam ne nekk biir Touba di dem di siyaare ji tamit di mel ne sëñ euh, Modou Mamoun Niang ak euh, sëñ sëñ Bara Boussa ak kilifa yu bare bare daal nu ngi jóg di leen siyaar yi ak suñu Mouhamadou Doo di def tamit ñoom ay waxtaan di sàkku ñoom di saafonte ak ñoom ak suñu Moustapha Diatta mi jóg di yoo xam ne dañ koy des bi dëkk bi di a yokkaat suñu xam-xam di siyaar ko xam mooy taxaw waxtaan wi at mu jot di ñaan su borom ko fan gudd ak kàttan nga xam ne dana ko àggale ni nga ko amee yéene àggale ko maanaam si méwatam si lislaam li leen sant baax baax di leen gërëm lépp loo xam ne ñu juumte la tamit maanaam dong bu ñàkk solo bi ñu ko dénk muy xarimu si sàmbay moom la xam-xamam néew saw laa ma ñam taq ba waxam mën la jub waaye lépp loo xam ne baax na tamit lépp loo xam ne jumle si baax tamit maanaam si baax suñu borom la ak yërmandeem kon sant la leen baax baax si leen gërëm dina xam ne tamit waxtaan wi ñun ñi koy gëstu fekkiwu noonu waxtaan wi waaye nag dañoo ittiwoo rek maanaam desoon itti jëpp rek si gëstu mbiri Sëriñ Sàmba yi ndax nit ki boo ko bu la ñoree nga nga bëgg ko war ngaa itteewoo léppam xam léppam di ngeen dégg Sëriñ Sàmba yi sax na xan ba Hanbal daawu lekk xaal ngir lan ngir xamul nan la ko yonte bi daan lekkee ngir di roy yonte bi roy ko si loo xam ne sax doonu diine ngir cafel gam si yonte bi kon ñun tamit noonu la ñu rek nga xam ne dañ koy roy di ko gëstu ay léppam moo war a nu gëstu ba jët see xam lii lépp loo xam ne njuumte la tamit képp koo xam ne gën xam nga si gën a leer li ñu wax tamit boo nu woowee si 76 599 64 11 boo nu ko leeralee incha allah nu jël képp ko xam ne tamit gis nga si lu gën a mën a taaral liggéey bi gën ko mën a rafetal gën a mën a dër daari soppi sam yi nekk Touba tamit boo nu ko labiré ko jël ñu leen di balu xaq di leen balu xaq di ñaan sa borom defal sa nangu lu liggéey bi sa barkeel ko bu baax a baax sa xam ni moom dañuy jéemantu rek ndax suñu sàmm bi nga xam ne moo la jànkoonteeg coono yi lam daj genn wàll ga dajagunu ko ga waaye rek nu ne ci ginnaawam di ñaan suñu borom mu defal nu ngërëmam di ko liggéey ba suñu borom defal nu ngërëmam ndax suñu defalee ngërëmam dañ rafet jort ni suñu adduna baax suñu ndax suñu tubaab dafa fa kullu man lam yurdi say xaw fala yu naalu fi tilmisihi ma amala bal rubba saxsin bil ulumi yuxlanu wala yanaalu man ilayhi yarkanu kon nu am yéene roy suñu sëriñ boobu suñu seex boobu rek ba laq ngay moom ndax ëllëg ak si biir bu nu mënee jéemee bu ñu kenn ku lu baax mën a yomb ci ñun ñu ngi sant ñëpp di baalu àq ñëpp kon MP3 suñu mi ngi def mu jàppandi si bu bisu bi nga xam ne mooy guddi gi Laylatul Qadr kon nga ne loolu ñu ñaan suñu guddi gi su ma def lépp yiw muy guddi alxames tombeek bis bi nga xam ne moo la ñuy màggal Laylatul Qadr fii Touba bu dee weer Touba mu tombeek le 2 novembre 2010 le 2 9 mois 2010 di guddi àjjuma gi nga xam ne moo la ñuy màggal fii ci Touba muy guddi Laylatul Qadri ñu lay sant bu baax a baax si leen gërëm wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin ci leen ko doon jot li may xaadime moom si Sambay wasalaamaaleykum wa rahmatullah ki ngeen dégg naa ne moom si njàng mi tamit maam solo moom suuf tamit mooy suñu Moustapha Ñing muy jàng xasida yu neex yooyu tamit ñu ñaan su borom moom tamit mekk fan gudd ak wér laq fa ku yàq agul kon sëriñ Samb bi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره أستهديه وأؤمن به ولا أكفره وهو عادي من يكفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له بحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bilhuda wa diini alxaq liyuzhirahu ala diini kullih wa kafa billahi shahida man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wa man yasihima faqad gawa wa farrat wa dalla dalalan baida wa naudu billahi min kulli sharrin wa suu wala hawla wala quwata illa billahi alali alazim raditu billahi rabban wa bilislami diinan وبمحمد رسول الله نبيا ورسولا عليه أفضل الصلاة وخير السلام kon mbokki jullit yi gannaaw sant nañu sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu julli ci yonentam bu tedd bi li nga xam ne mooy buntu njub di buntu texe di buntu diine di buntu bëgg yàlla di buntu xam yàlla muy dellu si leen daawoon def rek mooy fàttalente jullit foor fu mu toll di fàttaliku di fàttali boppam di rëccu di takkuwaat ngir jëm ci li koy jëriñ ëllëg baax na di fàttalente itam fu ñu daje ndax jataay seen jataay bokk ci jataay yi nga xam ne du doon jataayu perte ëllëg borom du ko rëccu mukk ndax jullit fu mu toll dafa war di fóot di duy da fóot bala ngaa duy fóot fóot jeex fóot xole ci jiitu moo ci gën moo ci gën a war moo ci ëpp njëriñ itam xol bu fóotu ba set suñu borom daf koy duy ak leer leeru texe leeru bëgg yàlla leeru xam yàlla wax nañ ko daanaka fu nu waxtaan rek dund dund gu mel ni dund gu baahima moo yées si jullit dund baahima mooy lan yi ngay aajowoo ci sa mbiri àdduna rek ngay ittewoo soo xiifee sa xel du dem ci lu dul lekk soo maree naan soo gëmmantoo nelaw soo feebaree faju ah mala yi itam noonu lañ lañ koy defee rek danoo wuute bind rek waaye ñoom it loolu mooy seen ittee ku ko def nag bu ëllëgee ñoom ñu gën la demeen tax ñoom suñu borom toggu leen jëf santu leen dara digalu leen terewu leen loolu jig na leen doomu aadama nag loolu jigu ko doomu aadama li ko jig mooy ni ma ko waxee rek fu mu toll di fàttaliku ëllëg am nag itte itte gannaaw bu ngëm dëgëree kon li gën a njëkk a war doomu aadama mooy wéral ngëmam ngëm dañu wax ne garab la dañ koy suuxat mu toll ngëm doomu gëléem la bu tuuti dañ koy dundal di ko toppatoo ba mu rëy kon ngëm ku bàyyi sa ngëm wàcc ko rek topp sa àdduna day gën a tuuti di gën a tuuti ba du la tee jaar ci jaarwaay yu bon ya gannaaw am nga dara ci ngëm nag doo fa sax fokk nga génn safaan ba dem àjjana waaye nag ne sa ngëm gën a néewee doole rek lay gën a tëlee fekk musiba ak dàq safara faral nga nuy waxtaane ne ngëm dana àgg ci xolu doomu aadama safara wa ca àllaaxira daf koy ragal day ragal jëmm ji ndax ngëm gi gi ci xolam ndax suñu borom dafa am kattan ba dara ñemewu ko dara mënu koo résister ki gëm dëgg dëgg ba ngëmam àgg ci yennati daraja yi buy jéggi siraat safara wi day tiit naan ko yow boroom gëm gu rëy gi sa leeri xar kanam yi mu ngi fay sama safara wi gaawal nga jàll am ci borom ngëm yi ñoo xam ne bu leen safara gisee tiit ba fay ni ko Cheikh Abou Yazid Bistami wax fàttalante bi muy wax rek dañuy fàttale lu ci nekk waxtaan leen ko ay yoon ndax mawdu bu fekkee ne daanaka benn rek lay doon ci jamono bu nekk te mooy tëzkira dañuy wax di ko waxaat ngir di ko beesal rek ci xol yi te jii nag waxtaan wi ni mu daan toll du ko toll ndax jamono ji moo xat mayuñu ko kon dañuy mosle tuuti rek war nañ fi jóg am yeneen jotaay fàttali nag wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin jullit xolam mooy rasmaalam maanaam mooy capitalam te fàttali ak fàttaliku rek mooy raxas xol moo koy feesal ni ma ko waxe woon léegi te loolu itte am itte lool <coughs> moo ci gànnaayu nit ki fàttali nag di fardu kifaaya fardu kifaaya mooy lan farata joo xam ne teguwul ci loos benn nit rek waaye ci loos mboolem jullit ñi la tegu bu amee ñu jóg jëf ko mu wàcc ñëpp bu kenn jógul def ko nag mu war jullit ñëpp buñ ko deful bu kenn deful ñu jullit ñëpp am bàkkaar kon fàttalente suñu boroom moo ko santaane dafa ne falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi diini wa li yunziru qawmahum ida rajaw ilayhim laallahum yahzanuuna kuréelu jullit bu ci nekk na am ñu ca jógee dem jàngi diine buñ jàngee diine ba xam ko seen warugar matagul nañu ñëw xamle ko suñ jàngee te jàngale wuñ ko waare wuñu leeraluñu xuppe wuñu wàcc nañu warugar woo xam ne ëllëg daañu leen ko laaj jëmmit bu fekkee ne yaakaare nañ ko xam dara ci diine buñ ko laajee bu waxul la mu xam am na bàkkaar sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku nëbb benn xam-xam ci xam-xami lislaam yi bu yomal xiyaamee ñu dañ lay laxaabe laa bi safara pour jëma bi li jaarin mina naar bi li jaam mina naar kon loolu lu mat a ko la إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون suñu borom dafa tëgg foofu ñi nëbb xam-xam ñi nga xam ne ñi ngi nëbb li li nga xam ne man suñu borom nan yàlla wàcce naa ko ci njub ak ci leeru xamle lislaam ak ci njub gannaaw bi ma ko wàccee ba leeral ko ci téere bi ci sababu sama yonent bi ma yónni ñooñu day suñu borom daf leen di rëbb rëbbeekat yépp di leen rëbb loolu moo waral aaya yooyu ak xaddis boobu bu ñu nu woowee ci lu jëm ci xamle li diine du nu am sañ-sañu bañ a ñëw fekk amuñu ngànt loolu it moo waral waru noo nëbb dara ci lu nu xam dañ ko war a wax jullit ñi buñ leen ko waxee nag. ah sunu warugar mat na nu wàcc buñ ko jëfee mu jëriñ leen buñ ko jëfee wulit loolu nag du ne man dong maa war a wax wala dama féete kaw kenn wala dama gën a xam kenn wala dama gën a mën kenn wala dama gën a sawar kenn sama wàllu bopp rek laa wax warugar la nag bu suñu borom tege ñu ci nekk ñëpp ñu ngi ci ku ci nekk yaa ngay fa nga féete yaa ngay def la nga mën ak la la war texe ëllëg nag di nga ay ci xol bu set bu fees ak ngëm yàlla li ma waxe ne ni ñuy yare diine ba mu rëy rek ba àgg ci fi ma ko tuddee woon léegi lépp luy safaanam nag mooy kiiraay kiiraay mooy lan mooy dox diggante nit ki ak leeru yàlla ngëmam day mel ne sondeel boobu ngelaw li di upp muy gën a néew doole ba mujj dootu leeral mën naa dem ba fay la qadarallah wala sama borom bi tabaraka wa taala fa wàcc alquran wàcc ay tegtal alquran di kéemaan gu mel ne jant bi ak suuf si ak weer wi xam ne suñu borom dong lay aw meloom wàcce ko muy lu mën a waare dinu xamalit nanuy waaroo ci lépp lu mu bind alquran dinu ko jàngal di wax ak boroom xel yi di wax ak boroom xol yi boroom xel yi daf leen di woo ci settantal toog ci sa béréb fàttaliku li nga tooñ fàttaliku li wéy ci sa dund nga xam ne perte nga ko fàttaliku li ci sa kanam nga xam ne da war a farlu jëriñu ci ndax xamuloo kañ lay yem lu ñuy waxtaane kon nag suñu borom jàll jalaaluhu wa azza kamaalu dafa indi téere bu ñuy jubal wàcc ay nit yu ñuy jubal ñu di yonent yi teg ci ñi ñëw ci seen gannaaw di ñu xamal li yonent yi indi woon al ulama warasatul anbiya bindee doomu aadama noo xam ne daanaka nu mu bëgg a mel rek mën na ne mel ndax dafa tàggat yaramu doomu aadama nooyal ko tàggat xolam nooyal ko ba nga xam ne lépp loo jéem te mënuloo ko charte moo des boo ko jaaree na ko war a jaaree rek da ko mën waxuma la xol mi gën a nooy yaram waaye yaram ci boppam nu ko nit ki bëgg a def rek gis nanu ñi nga xam ne dañuy tàggat seen yaram ci wet gu nekk di ci def ay kéemaan yoo xam ne dangay dem ba defee ne ak njabar la ci xeetu tàggatin wu nekk xol nag moo raw yaram ndax yaram am na yax te yax mënuloo koo lem mënuloo koo taxañ xol nag nangu na lu nekk mu ngi aju ci ni ko nit ki tàggate waaye nag yi dox diggante xol ak leeru yàlla ñëpp di njabootu seytaane yii di gànnaayam ñoo jafeel sunu liggéey ñoo bëgg a dox sunu diggante ak njub di ñoom seen bopp ñu di ay kiiraay di sàkkit ay kiiraay li ma wax ni doomu aadama bi ñu bëgg a mel feek noo am a ngi dem ak dikk ni mu bëgg a mel rek bu fanamul guddee mën na koo mel waaye mi ngi aju ci itte ju mat ji ak not gi ngay noté sa bànneex kàttanu wóolute gi nga am ngay dem waxtu wu nekk fooy jariñoo di tànn ñi ngay àndal ñi nga xam ne dañ lay jëriñ di toog jataay yoo xam ne boo fay jóg doo fa wàññi waaye da fay jariñoo di fàttaliku di toog di fàttaliku suñ borom ñaax nañu ci ba tey yonent bi yee nañu ci ba tey alquran inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkaruuna li qawmin yaskuruuna li qawmin yaqiluuna yooyu yëpp borom xel yi lay waxal wane ne indi naa lu doy sëkk ci kaw suuf ngir ngeen mel na ma bëgg ngeen mel ko ni nga xam ne moo leen di jëriñ ëllëg doomu aadama li muy njëkk a xeexal balay àgg ci xeex ak seytaane mooy bànnee xam ada aduwika nafsuka lati bayna jan bayka sa bakkan mooy noon bi gën a màgg ci sa ay noon lim ci gën a màgge gën cee naqaree xeexal mooy lim lay buux di la si jëmee lépp lu neex la sa bànneex lay doon du la digal mukk lu naqari te di la jëriñ doomu aadama bi bakkanam ci la tàyyal nekk ci la bëgg nelaw nekk ci la bëgg jam ñam nekk ci la bëgg taar nekk ci la bëgg alal nekk ci la kañaan nekk ci la yéene lu ñàkk yéene lu rafet nekk ci la fexe yu bon nekk lu bon lépp ci xol la nekk nit kee koy yaatal mu dugg sanc bu fa yàggee sax dootu na neex a dindi inna bi xasabi makarihi nafsi wa qadri nasabi teraangay doomu aadama ëllëg mu ngi aju ci naqar naqari bakkanam fii ci àdduna ak ay coonoom yu mu teg boppam ngir texe ëllëg wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu suñu borom ne nu jëf leen yàlla akub yonentam de daañu jëf li ngeen jëf daañu ko gis te daañu leen fay ëllëg doomu aadama bi xam ne nag yu xasab lu ma alal qitmiri ma al fatil wa alal nit ki <coughs> dana taxaw ëllëg ci kanamu yàlla xaq yàlla njëkk a génn. xaqi waajur xaqi doomu aadama yépp jullit ñi ak ñu dul jullit daañu xisaab nit ki ci xitmiir ak fatil fatil xitmiir naqiir ca doomu aadama jamono ja mu toll woon bi loolu di wàcc bu mu fagee doomu tàndarma dindi ñam wi mu des saal bu wow bi saal bu wow bi ko ameel nit fayu la ko muy bor muy loo ko am bañ ko koo delloo muy loo ko nax jël ko muy loo ko forcé wala nga jaar ci ay loi ba jël ko te moomuloo ko bala ngay jéggi siraat da nga ko fay buñ tojee saal boobu buñ ko tojee lu weex li ci biir ak der su weex si ci diggante xar-xar bi tëdd ci yooyu nga xam ne moo gën a ñàkk solo nit ki daanaka du ko jëriñoo ko ameel nit ki ne boo rek gàttal ko ne lu toll nit bën bën bu soo ko ameel nit doo jéggi siraat te fay doo ko ko kon war a wattandiku bu nu wattandikoo suñu borom wattandiku suñu morom ameel xaq sa borom sax moo gën a ameel ko sa morom ndax suñu borom moom mën naa jéggale lu nekk doomu aadama nag bu keroogee bale dootu am ndax <coughs> di taqoog lu nuy fóot lu nuy fàttali lu nuy xupp ñu nuy àndal bërëb yu nuy toog li nuy xalaat li nuy waxtaane lépp di jëm ci lu nu fóot nga xam ne ittee nu koy may nu dimbandikoo ci itam turu yàlla ndax turu yàlla gànnaay la koo xam ne seetaane ñemewu ko waaye nag waxtaan nañ ko ay yoon faral nañuy waxtaane ne seytaane mu ngi mel ne xaj bu xiif xol bi jikko yu bon yi ci nekk mu ngi mel ne yàpp wu nekk ci biir néeg bi xaj bu xiif bi gis na yàpp wi fekkee ne borom dàq ne ko ba mu demit fii xam na ne yàpp ngi fi te xiif na day bàyyi bu borom demee mu ñëw dugg ci néeg bi seytaan noonu la mel ci xol bi ñamam bi muy dunde mooy jikko yu bon yi feeg jikko ju bon jaa ngi ci xol bi bu nit ki tuddee yàlla seytaane day randu ba mu taxaw boo noppee rek mu dugg ci waxtu woo xamee ne yooyu nekkul ci sa xol seytaane du fa gis lu mu soxla wala lu muy dundee day dem wuti feneen wa man ya'shu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduunahum ani sabili wa yaxsibuuna annahum muhtaduun xataa idaa jaa'aanaa qaaluu yaa layta baynii wa baynaka bu'dal mashriqayni ah fa bi'sal qariinu képp koo xam ne war nga gannaaw fàttaliku yàlla moo xam danga dul jàng Alquran da nga dul toog ci waxtaan yu baax danga nga dul déglu waare da nga dul fàttalente doo toog du fàttaliku suñu boroom day bind seytaane su taqoog yow di la digal lu bon di la sawarloo ci lu bon di la tàyyeel lu baax. dugg ci sa cër yi tàyyelloo ko dugg ci sa xol bi fàtteloo ko di la jañ ci li lay lor ba yowmal qiyaam nga gis nag lim la def xataa isa jaana xaala yaa boo bayni wa baynaka boodal mashriqayni bu boobaa nag nga soog a rëccu xam lu bon li nga xam ne moom la la seytaane def doomu bi fokk mu ragal yàlla ragal yàlla rek moo koy dimbali ndax te ragal yàlla dañ koy yar ni ma wax woon ne ngëm gi rek li tax a ragal yàlla mooy di xalaat bàmmeel di xalaat bis bu ñu la futtee ba nga set wecc laxas la ci juróom-ñaari mètre perkaal yóbbu la ba ca àll ba jegee too nit ñi dund doo gis sa ndey doo gis sa baay doo gis sa xarit doo gis sa menn mbokk ñu gas kan moo xam ne dafa xat buñ la ca dugalee doo mën a walbatiku buñ la ca waccoon bañ la suul sax boo dekkee doo mën a jóg ndax doo am foo jàppandikoo ñu suul ba mu fees ñu jal dem wacc la fa fàtte la sa jëf rek la fay wattu moom rek moom la fay wéttal sa jëf rek la fay wéttali fàttaliku dee dana tax a ragal yàlla te léegi xamuloo ëllëg la xamuloo gannaaw ëllëg xamuloo tey boo xëyee xamuloo da nga yenn wala déet bu jant sa xamuloo da nga fanaan wala déet déet ragal yàlla nag mooy tata ji xalaa mooy forteresse bi lay wër ba seytaane du agsi lu bon du agsi ragal yàlla doomu aadama bi moo koy sàkku li koy sàkkoo mooy farlu dogu ak takku am fitu dugg ci lu naqari ba kanam te du yokkat du dellu gannaaw du déglu ki koy xëcc delloo si ko ci bànneex yi ak caay-caay takku gu dëgër moo la koy may bu la yàlla dimbalee nga xam ne foo toll rek nekkuloo fooy yàqoo fooy defaroo ngay nekk bu jaral la jóg sol sa daal mu jëm fu sori ba li ko fàttali ko dee sa xol bi bis boo xëyee day gën a set bis boo xëyee di gën a bëgg lu baax da ngay dem ba def lu baax dootoo ko bàyyi ko moom doo boo koy def doo ko tey bu yàlla wootee rek nga wuyu day mel ne sañatoo koo bañ ñi may wax woon ne doomu aadama suñu borom daf ko bind bind boo xam ne mel naan mu bëgg mel mën na koo mel ni nga xamee ne ki tàmm benn fo ci foy day dem ba dootu ci moom boppam jaral na ko bañ a jaral na ko bañ reer jaral na ko tukki dem seetaani po moomu jaral na ko xuloo jaral na ko xeex sàkk muy faral yu ci des noonu mel boo ca xuusee ba xuusee ba yàgg ci rek daf lay moom yow dootoo ko moom kon nit ki ñépp lu mel rek na ko mel mel bu ko mel mel loo rek bu yàggee mu mel ko ah nit ki day xam lii xam baax gi xam ne jar na ko mu sóob ci boppam waaye bu ko defee seytaane ak bakkan ñi ngi koy won jafe-jafe gi di ko naqaral ba mu naan lii kenn mënu ko waaye damay noppal man daal lii jafe na bàyyi fekkee nag yàlla yërëm na la nga wéy rek bañ a seet naqar bañ a seet jafe-jafe ci tàmbali bi lay mettee waaye bu yàggee tuuti rek day neex sax lay yomb rek yomb koo xam ne yow danga nga dëkk ci lu baax foo walbatikoo lu baax ngay xalaat loo gis lu baax nga cay xalaat koo gis lu baax ngay xalaat ci moom looy def da nga cay wut dem lu baax nga fay wut bu ma baax texe mat na texe ragal yàlla moo lay taxa jëf li ñu dig lépp ak muñ yëkkati sa alal. joo liggéey mu leew la nga def ko ci yoonu yàlla moo koy def ash-shaytaanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim da nga bëgg a tabax jàkka danga nga dimbali ñiy jàng lislaam di jàng alxuraan te ay nit ñu tumuranke da nga bëgg jox jëmm joo xam ne seenu nga ci moom ragal yàlla te ku ragal yàlla benn boo ko defal moo gën fukk moo gën téeméer moo gën junni loolu defal ko ragalul yàlla nga yëkkati sonal sa bopp ci koor bis boo xam ne du farata ci yow dangay ngàtt googu xiif bi nga xiif ak mar bi nga mar te yàlla rek tax xam ne da bakkan ba ko seytaane jóg na taxaw fas ne du am te jëf jëf bëgg koo jëf seytaane wax ko daaneel ñeenti jël waaye bu mujj bi boo wëttuwul mu daaneel la julli dafa jot. nga xam ne waxtu jot na nga ne naa jóg jàpp seytaane la waxtu wi yaatu na mën nga àggale lii nga doon def mën nga def nii ah boo néewee foofu kattanu ngëm bu sa kattanu ngëm woyefee nga xaar tuuti ci toog ci lu ko jaru boo amee kattanu ngëm gu ko man ci wet googu ba daaneel ko nga jóg ne bërit boo jógee tàmbali julli mu dugal ci say cër tayeel dugal ci sa xol ay xalaat dugal ci sa bopp ay xalaat yi àdduna xalaat yi nga amoon problème yi nga amoon ñi nga diggaaleeloon loo bëggoon loo doon wut yépp xalaat yi yépp dal di ñëwandoo ci sa bopp benn yoon nga di ko xalaat ba ne asalaamaaleykum doo am ca julli ga dara dara dara dara dara ndax teewlu dañ koy jàng teewlu da nga si jëkk a tàggat sa bopp bala ngay mën a teewlu si julli dangay ngay teewlu ci lu dul julli da ngay faral di toog di xalaat sa traayu bàmmeel di xalaat laajte bi la malaayika yu tar yu raglu yooyu nga xam ne malaayika yi seen yi des sax seen bopp dañu leen a ragal ñemewuñu leen nga di ko xalaat di xalaat na ngay ameew lay yi ëllëg di xalaat lëndamaayu bàmmeel ak diisaayu suuf si di xalaat rocc yu ruu sukuraat ak ni mu tiise di xalaat xaq yi di xalaat yooyu yëpp di xalaat li nga weesu li nga ci sàggan di xalaat li fekk nam xamuloo da nga tële xamuloo fu dee di fekk te al mar'u yamutu ala ma aasha alayhi wa yuxsharu ma yamutu alayhi ala ma ngay xalaat yooyu yëpp danga nga tàmm xalaat ba soo ko baree sa xel dootu mën a dem mukk ci mbiri àdduna da ngay tiit yooyu rek la sa xel di dem seytaane ban dafa mel nañu nodd waaw ah, kon nag day xanaa takkusaan si jot na léegi waxtaan wi ma ko waxoon nekk yàlla dogal na du gudd doon na gudd lool waaye jamono ji mayewu ko waaye nu àggale rek mbirum julli mi fekkee ne foofu mën nga seytaane ba teewlu gaawantu woo boo sëlmalee mu ne la ah yow yaa fi gën yow li nga mën kenn mënu ko yow nitu yàlla dëgg nga yaa gën ñii nga daal di jàpp ne lenn nga te xamuloo yàlla nangu na julli gi wala déet. waxtaan wi doon na gudd lool doon na amit njëriñ waaye nag yàlla dogal xanaa nii da ko suñu borom dogale euh, bu jamono ji xat na ngeen jéggal nu kon ah nu ñaanante asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ba tey ma dellu ci tàmbalee di fàttaleeti rek ci ne waxtaan wi xataayu waxtu wi eh, dana ko gàttal kon li ma wax lépp xëy na ñu ko séddalee juróomi cër wala juróom-ñett sax benn bi rek moo fi xaj waxtaane woon nañu ragal yàlla ci xas ba gëm ne yàlla mooy buur bi sàkk lépp te pepp suuf wu randu fa mu jóge woon suñ boroom xam na ko bindoon na ko te suñ boroom nekkul ci jamono ëllëg ak démb ak tey ñoo yam ci moom lépp la tiimandoo kenn ku nekk mel na la gis na la ba nga juddoo ba dund li ngay dund ci àdduna ba jóge fi mu xam fi ngay jaari fépp mu yemale kook lu luy tey te fekk ñëwagul seet na lu la waroon a dal am loo xam ne dana fekk yooyu mu xam danga ko def wala doo ko def xam la waroon a dale bu njëkk mu bind ko ci àlluwa joo xam ne la mu ca bind dana ko far te xam na ko te daf ko fas yéene waxtu nga xamee ne nag la la waroon a dal doo def lenn lu ko mën a fanq muy lawxul mahfuz mu bind ko ci àlluwa jee nga xam ne lu mu ca bind dootu ko far mukk loolu tax ñaan di yokk fan di rafetal dee di fanq musiba mu jëm ci nit ni ko ñaan di defee sarax di ko ko defe wax nañ ne aarifoon yi wax nañ ne suñ boroom dana yëkkati musiba jëmee ko ci réew ndax jëf yu ñu jëf wala melo yu ñu meloo benn xale rekk bu dal jàng alquran ca bismillahi rahmaani rahim ja suñ borom walbati musiba moomu yóbbu ko feneen mu bañ dal ñooñu kon suñ borom nigul ba xale bi dal mu soog a xam ne kat dafa leen a war a fegal musiba mi xamoon na ko ba dara amagul ba xam ne mooy tax mu dindi musiba mi musiba moom nga xam ne bindoon na ko ci alluwa ci juróom-ñaari alluwa yi nga xam ne asamaan su nekk alluwa nga ca xam ne lii mu ci bind kat dana am luy tax mu deñ xamoon na ko ba noppi bala nga xam ne bu ñëwee da amul dara lu koy fanq musiba moomu nga xam ne bu waree ñëw nag te amul dara lum sàkkoon lu koy fanq xamoon na ko bind ko ci lawhul mahfuz waaye suñ boroom ni ñenn ñi xalaate ne dafay bëgg a def lii ba noppi dara tax mënu koo def déedéet wala defatu ko déedéet xamoon na ko ba noppi soog a arrêté nag la nga xam ne ci lay mujj kon jàng alquran li ci nekk ci xéewal kenn mënu koo wax wa xaysuma yubasmilu sabiyu fi maktabin yaktub lahu aliyu wa walidayhi wa liman yuallimu baraatan min naarihi faltaalamu waxtu woo xalel ne bismillahi rahmaani rahim jàng fatiha ci daara ñu teg àlluwa ci poojam suñu borom bind bindal ko ak mucc ak dañ ci safara bindal ko ñaari waajuram bindal ko ki koy jàngal li muy dund lépp dafa war a nekk ci fexe lu koy muccal rek fexe lu koy xamal yàlla fexe lu koy jegeel yàlla fexe lu koy soril safara lu koy soril seytaane lu koy soril musiba kon xarit sax su koy tànn na wut xarit bu riir bu ñor bu laabiir bu am xel bu yeewu boo xam ne daf koy fàttali waxtu wu fàttee waxtu wu yokkatee mu sawarloo ko waxtu bu bëggee dugg ci lu dul noonu mu génne ko ci xarit boo xam ne du maslaxa ak yow ci bàyyi la ci musibam wala muy wut lu la neex ko daf lay wan say rafet rafet di la nga di ci gën a góorgóorlu di la wan say ñaawteef nga di ko gën a bàyyi di ko wattandiku xarit boo xam ne ku ko defal lu ñaaw mu defal la lu rafet ku ko yéene lu bon mu yéene la lu baax ku ko xañ mu jox la ku ko dog wan ko gannaaw mu dikk jokkoog yow ko defee da nga ko roy te boo ko royee jub nit fu mu toll war na am kilifa war na am royukaay tax nit ki du jub mukk mukk ba àgg ci ne ak jubam mat na mënatu la yokk feek nekkul xutbul xaws ñu dénk ko jamono ji siddiqoon yi sax ak aqtaab yeneen yi ak abdaal yi daañu juum daañ juum def lu ñu warul woon a def bu ñu fa jógee réccu ko kon nit du mat mukk mukk ba du juum du jàdd waaye lii matut doomu aadama mooy foo juumee rek dellu si walbatiku foo defee lu dul noonu nga tuub ko réccu ko fas yéene mu bañ la dalati mukk doomu aadama bi na xam lu ay waru garam na xam ci tawxiid luy dëgëral ngëmam xam ci fiq lu muy wattandikoo ak lu muy na muy jaamoo yiñ ko digal yépp na mu koy defee xàmme farata yi ak sunna yi xam na mu koy defee jullee li njëkk a war mu xam na muy jullee xam na muy taxawe na muy kàbbare ak la muy yéene na mu teewloo rëyaayu suñu borom bi ak fooraayam gi in lam takun taraahu innahu yaraak suñu borom boo ko gisulit ni ko sallallahu alayhi wasallam waxee rek bañ ko laajee luy ihsaan rafetal mooy tasawuf xam-xam bi tasawuf di jàngale mooy rafetal rafetal sa jaamu yàlla rafetal sa digg ak sa boroom rafetal sa digg ak bindéef yi mu ne an taabudallaha ka annaka taraahu in lam takun taraahu innahu yaraak soo taxawee julli nga teew ne suñu borom ak réyaayam ak diisaayam bi ak fooraayam gi ak kattanam gi ak sañ-sañam bi mu ngi la tiim mel ne jaasi ji gën a diis gën a ñaw tiim sa bopp wëñ gu woyof téye ko la ni nga xamee ne noonu la gën a lee nit ñi gën a lee ko bis yi guddi ajjuma bëccëgu àdduna guddi altine bëccëgu altine weeru koor laylatul qadar laylatu mawlidi nabi guddi gàmm nga tabet suñu borom gi di gën a sotti ko ne waame waaye ku fekk nga taatan sa ndab mu duy ko ku mu nga taatan sa ndab wala sa ndab salte du ca sotti dara sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ala inna li rabbikum fi ayyaami dahrikum nafaxaatin ala fataarradu laha seen borom day dafa am ci bési jamono yi ay sotti yu muy sotti ay upp yu muy upp di sotti ak ak tabeem na ngeen fexe ba taatanu ko moo tax ñu ne xol bu set bi ci la yërmande yàlla di wàcc ci la leerug yàlla di wàcc faral nañ koy misaale ne bërëb bu ay mbooloo daje te xol ya yàlla nekku ci ñuy fo wala ñu ne ci luy tax a fàtte yàlla seytaane loolooy dundam seytaane day ñëw ànd ak kuréelam fees bërëb ba dugg ci xol yi walbati seen xol walbati seen xel jëme ko ci àdduna fàttaloo leen dee fàttaloo leen àllaaxira mu mel ne bërëb boo xam ne dañoo taal ay sondeel yu bari def fi muy ngëm yi muy ngëmi nit ñi ñi fi gëm léegi borom xol bu lëndëm bu dugg seytaane làqu si ànd ak moom dugg si bu dugg see mu mel ne sondeel yooyu ngelaw li koy upp léeg muy bëgg a fay léeg mu dëng jëm ci wet gi léeg-léeg mu dëng jëm ci wet gi léeg yenn yi fay mooy ngëm yi ngëm yépp day wàññiku noonu leeru sondeel yi ni ko ngelaw li wàññi wàññee noonu la seytaane yi dugg ànd ak xol yu lëndëm yooyu noonu lay wàññee leeru ngëmuk ñooñu bu yàggee leeru ngëm ya dana néew doole ba seytaane gën a am doole dugal nit ñëpp jaaral leen ci yoonu texee di jaaral leen ci yoonu perte jaaral leen ci yoonu rëccu ëllëg gën leen a soril yàlla waxtu woo xamee ne nag borom ngëm yi daje nañu seen xel nekk ci yàlla rek ñuy waxtaane yàlla seytaane day bu jubee fo béréb ba day daw day tiit ragal bu ragalee du fa jege mukk du fa dugg si ni ma waxe woon rek ne seytaane mooy xaj bu xiif bi néeg bi mooy xol bi ni ma ko waxe woon rek seytaane day jóg di wëtti ni nag yi ak xar yeeg bëy yi di wuti lu ñu lekk ci àll bi noonu lay rëbbe xol yi di wut fu mu dugg fu mu dugg def fa musiba dana fa nen dana fa tàgg nen fa toj fa dem yoonam wacci ko fa nit ki nekk ci musiba ba balay yooyoo mat ba naaw mu dellu si waat bañ ne ko ana ku la gën a sonal ci jàmm yàlla yi mu ne ñett ñi ñaar ñi sonaluñ ma kenn ki rek moo ma sonal ñu ne ko kan mu ne ki dul mooy mukk mu ma fexe ba mu jàddloo ko ki dëkk ci mooy jaralu ma jóg bu ma ko rombee rek kontaan dem xam ne la ma bëggoon ma nga ca waaye ki ma sonal dëgg mooy koy xam ne day jàdd ba noppi dal di tuub tuub goo xam ne gu dëggu ci moom du ma ko bàyyi ndax fas yéene yaakaar ni rek danaa ko mën a dugal safara moom itam duma noppal ndax fu ma ko defee li may def rek mu tuub loola dañ du ma noppalu duma ko bàyyi kooku mooy ki ma gën a sonal walladina jahadu fii na lanahdiyannahum su suñu borom dafa mel ne dafa yóbbu nit ñi ci béréb sori taxaw fële woo leen ba ñu dégg baatam yoon wi nga xam ne ci lañu war a jaar agsi ci moom mu samp ci ay pusa samp ci ay rabbu ay dëkk ay xali safara ne leen ñëw leen ku ñëw mu teral la gana la ngan gu jeex mukk defal la li nga bëgg lépp ku yem ci yoon wi bukki yi ak till yi lekk la jaan yi màtt la noonu la dund àdduna gi mel nit ki day muñ tiisi àdduna muñ naqari àdduna muñ nattu te jullit moom loo naqari mënu koo dal jullit bi nga xam ne defar xolam defaru na dara mënu koo naqari ndax bu ko tiis dalee mu ne ah suñu borom de daf may nattu ngir seetal sama bàkkaar wala bu sama bàkkaar bariwul dafay yëkkati sama daraja wala dafa maa bëgg a teral ëllëg ndax suñu borom xaritam lay nattu boo la nit tooñee nga ne kii de suñu boo demee damaa def bàkkaar bu tax suñu borom xiir ko ci man may ko kàttanu mu mën ma tooñ naqaral ma ngir sama xol naqari ndax sama bàkkaar wàññiku waaye am naa lu ma naqari ndax nit ki bu ma ko mënula baal li lim ma def dana alku wala mu am bàkkaar wala mu dem safara te bëgguma woon benn jullit dem safara ba ñu ne bu la jullit bi sàccee sax wala mu wax la lu la naqari na naqarlu bu ko ñaanal ñaan gu bon bu ko yéene lu bon ndax suñu borom moo la nattu alal jooju mu la joxoon moo ko nangu yoon wi mu koy nangoo nag dana la ci nattu bu fekkee ne da nga koo yëkkati def ko ci yoonu yàlla nattoo na la ko nattu bu sedd bu bari njëriñ nattu bi moo di sa alal jooju da nga koy ñàkk ndax asheytaanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i waxtu wa nga yëkkatee bëgg koo def ci yoonu yàlla seytaan dana ko joxee ñàkk rek da ngay perte de bala nga ko amati da ngay sonn de xaalis bi yombul de te boo ko joxee ñàkk xamuloo li nga am day jeex de boo toppee ñii da ngay ñàkk ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i di la tere itam ne la téyeel bul joxe nga jëm ci jëf ju baax itam muy julli muy koor muy lépp loo xam ne lii dana la jox tuyaaba ju bari seytaane day taxaw ci bunt ba di la tere waaye wallaahu ya'idukum maghfiratan suñu borom taxaw naan laa boo ko defee ma defal la lii de boo ko defee danaa la bégal bis boo xam ne ci nga gën a bëggee mbég danaa la segal naqar woo xam ne bis booba la naqar gën a bone ash-shaytaanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahshaa'i wallaahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan waaye wallaahu waasi'un aliim ñu ne la kon na nga tànn ñi koy xaritool ku mel ne ki ma waxoon léegi sidna Ali ne fala tashab axal jahli wa iyaaka wa iyaahu fa kam min jahilin arda xaliman xiina waaxaahu bul ànd mukk aji réer réeram nga ci la lay wàlla ni mu lay wane mbiri yi du bokk na mu demee te daf la koy wone noo xam ne dana neex ci sa xol boo ko toppee rek perte nga fa kam min jahilin arda xaliman xiina waaxaahu bari na aji réer joo xam ne alak na ku jub ku rafet xol ba mu dëkk ba ba nga xamee ne xaritoo naa ak moom ànd ak moom mu dugal ko ci leneen xarit bi lay dugal ci jëw di la bañ loo diw sàngam di la won ayibi jaambur ji mooy xarit bi nga xam ne mooy noon bi gën a bon xarit bi nga xam ne moo lay dugal ci loo xam ne leer na la ne ngërëmal yàlla nekku ca yërmande yàlla nekku ci xarit bi lay tooñ loo bi lay xëcc jëme ci nga am noone ak benn jullit ndax soo ko mënee bul nëbbal ci sa xol benn jullit lu aay ndax dana xañe am na ci yenn ci leer yàlla yoo xam ne la rek mooy mbañam bañeel bañ jullit mooy mbañam ak yi nga xam ne tayeel mooy mbañam ak yi nga xam ne reggaay bu ëpp bu sax mooy mbañam boo bëggee xeeti leer yi bari da watandiku yooyu yëpp te doomu aadama bi ni ma waxoon rek ne suñu borom bind na ko noo xam ne lu mu bëgg man man ko ci tàggat boppam waaye nag na am njàmbaaru muñ ci tàmbali bi ndax soxla woo xam diine ak jëfe ko wattu neenal jamono bàyyi jamono mu paase ci sa dund te dund gi benn yoon nga koy am te guddul te dund gi fukki at yi nga njëkk am wala fukki at juróom wala ñaar fukki at defuloo ca dara boo dundee itam juróom-ñett fukki at daanaka fukki at yi mujj yi doo ci am kàttan ba man cee def lu am solo diggante bi nga mën a jaamoo itam soxla yi bari na itte yi bari na da nga tàyyi da nga ñàkk di wuti da nga ittewoo yu bari ba tax na la nga ci waroon a jaamu it doo ko mën a jaamu nit ki bu seetee ni jamono gàtte ni mu xate ni dundam gàtte dana wattandi yu bari te dana góorgóorlu fa mu bari neenal jamono tax na nit ki war a wattandi kon perte na sàmm tax ñàkk a sàmm dana yàq jëf ni ko añaan di yàqe su boroom dafa fonk jullit ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa fab loxoom teg ci kaaba gi ne ko yow tabax bii ñu tabax ngir yàlla tabax ci yàlla di jëm si ci yow ngir yàlla toj la ñu tabaxaat la ma toj la ñu tabaxaat la ba muy nang bi moom a gën a lor benn yoon benn jullit kon lor jullit ndax dañ ne xormatul mumini azamu min war may jullit moo gën a màgg war may kaaba gi juróom-ñaari yi dénk te ko laaj ëllëg nu farlu ci sàmm ko te nu yaru wattandikoo lor jullit boobu bokk na ci bul toppatoo ay yi jullit ñi bañ nañ ko ba ne sax booy dugg ci néeg yaa ayyuha lazina amanu laa tadxulu buyutan xayra buyutikum xataa tastanisu wa tusallimu ala ahliha booy dugg ci néeg bu dul sa néeg na tàggoo bañ na la duggal wala aday tubaab la amee foofu dañuy fëgg koŋ koŋ koŋ ñu ci bari ñenn ci xale yi buñ ne bismillahi duñ xam ne dañ leen ni ngeen dugg ndax tàmmuñu ko entrée wala muy la ñu tàmm mu soobee dal di dugg bala ngay dugg ci néeg bi nga moomul tatastanisu wa ala ahliha buñ ne lee dellul ca gannaaw day waa ji mooy baadoolo maa ngi ñëw di ko nuyu bëgg mu naan ma dellu ca gannaaw wala nga demal dama jàpp yow moomu yaay baa ndax nit ki dana am diggante yoo xam ne du bëgg ko ubbi néegam dugg suñu borom wattu loo nañu loolu laa tadxulu buyutan xayra buyutikum xatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dalikum xayrun lakum laalakum fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadxuluha xatta yuzana lakum boo fekkul kenn ca néeg ba it bala ngay dugg naka moom nee ba wala ña sës ci moom la duggal wa in qila lakum urjiu farjiu wa lakum a laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra a fiha mata'un lakum néeg bi nag boo amee loo fi denc te kenn dëkku fa aayul nga dugg seen bu fekkente ne nag yow néeg bi moomuloo ko sa mbokk moomu ko sa kat buñ ko dee wax ñi la jege tax ba duggee ñu ne la bismillaahi duggal wala entrée ba nga dugg na gàttal sa bët bul xool fu nekk mën nga faa gis lu nit ki bëggul woon bëgg ko mu nga gis ko wala tujil fi bayti gayrika al basar xawfa tilaa'i awratin fihi satar wala fihi satar moom borom néeg bi loolu lépp bëgg nit ki maanu bañ a lor jullit ndax bët dañ koy bindal bàkkaar ci li mu xool te day def tâche ci xol nit ki di ko fàttaliku mën na koo lor ci jëfe ko قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم لا خبر ما يسمعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى آخره إلى آخره yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal jullit ñi nañu gàttal seenu seet te ñu wattandiku seen pej bàkkaar yu bari bët moo koy xëcc ndax bët mooy xool ba gis li nga bëgg te daganul mu dugg ci sa xol nga too ko fexe koo wut ba jëfe ko yaxudu min absaarihim bët lu bokkul ak bàkkaar yooyu sax yi ngay xool di ko itewoo day fat bunt yi nga xam ne mooy bunti xol yu ubbi ko jëm ci leeru yàlla وقل للمؤمنات يغضضن من mi ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن القرآن nee na waxal jullit ñi jigéen ñi nañu wattu seeni bët ñu wattu seen bopp waaye seen rafetaay seen taar seen maanaam seen toilette seen yére bu ñu ko wan ku dul seen borom kër ah mbir mu doy waar foofu. sunu mbokk yi ñu si bari bala ñuy bu ñu nekkee seen boroom kër du ñu sol lu rafet du ñu toilette du ñu defar bu ñuy génn nag xam ne mbedd mee leen di xool dañuy ragal a génn ñu naan waaye ak salte waaye kii de moom nii la mela waaye xam xanaa mbubbam mi miin Louga la mbubb mi nga xam ne bis bu dee moom rek lay sol waaw. soxna si balay génn. xam ngeen ni góor ñoom du ñu takk or bi ngir bëgg a génn yenn toilette yi lu leen ci fekk duñ ci xeesalante duñ ne mbub mbubb sàngam de moo xew ñu leb dajale seen kii jënde ko ñeent fukki junni sol ko ñaar yoon ñu ne xewi na ñu sànni ko fële wut leneen lu gis ngeen jéggal ma wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna ila axirihi loolu ma waxoon ci mbubb yu seer yi lu nekk ngi ci puukaree ngi ci yàq ngi ci yàq alal xaram na sallallahu alayhi wasallam nee na wa laqad nahaytukum anil qiili wal qaali wa kasrati su'aali wa idaatul maali tere naa leen ba tàyyi nettali nee nañu ak wax nañu ne nangam ak laaj alal nit ki ak yàq alal laaj moom lu ñu araamal la dañ koo araamaloon ko nag ngir contrainte maanaam li darurati nit ki bu fekkente ne am na mbubb am lu mu jiitloo am lu mu sol ci dàll fekkee ne sedd bi metti na mu am mbubb mu tal am li ñuy wax tuile wala yooyu léegi mu bëgg a dem dëkk sàngam amul paas te mënu koo dox yoon may ne ko mbuñaan ñaan mbokk jullitam waaye bu mu ko lor lor gi mooy xamul am na wala déet li tax ñu euh, tere euh, laaj ki ngay laaj xamuloo am na wala déet ndax ki nga laaj bu la joxee te fekk lim la jox dafa rus rek rus na la delloo waaye mënu ko lam la jox daganul ci yow la bu ngir njistal lam la jox daganul ci yow riba la fekkee ne dafa la jox ngir puukaree wanu lam la jox riba la daganul ci yow moo tax laaj ak tege lu tiis tiis lu doy a doy waar la li gën ci nit ki nit ki lim la yéene benn yàlla tax mu di la dimbali ngir yàlla wala mu seet ne jaar na wala nanga mu yëkkati ko jox la loola moo dagan moo teey al aklu bi diini bi sifaati lu xaram la riba la te nit ki bu lekkee lu léwul ci biiram du julli julli guñ nangu du woor koor ñu nangu te la mu lekk na mu na loola demee rek ci loola la koy xañ ni nga xamee boo joxee addiyee nit ki fa mu dugal addiye ja foofu la sa xol di nekk ba faaw bu ko defee ci loo xam ne lii lu lu lu lu xaraam la sa xol ci lu xaraam loola lay nekk ba faw bu dee duñ sib noonu laaj bi nga laaj nag ki nga laaj mu rus mun la ñàkk jox lii mu yëkkati ko jox la lor nga ko lor nga ko lor ju metti lu mat a wattandiku la mat a wattandiku la kon aadama bi ngir mu wattandiku àqi dëkkaale ak xam ak mbokk lu diis lu ñu njëkk a tere la luy naajeel nit ka ca bis penc bi la lu ko fay yàggal lu tiis la jëw ñëw gën koo bon te kii jëw la nit ka def ba mu di ko ko jëwee jëw gi mu defe ko gën a bon yaa ko fi bàkkaar ki nga jëw yaa ko fi bàkkaar ndax la mu def rawat nag bu fekkee ne dafa def bàkkaar boo xam ne ci moom dong la digganteem ak yàlla la loru ci benn jullit sa yoon nekku ca ndax yow doo muxtasib doo qaadi bay àtte mbiri jàmbur digganteem ak boromam la boo ko mënee laabire ci waxin woo xam ne du ca mer du ca am naqar da nga ca am tuyaaba waaye boo ko waxee sax waxin woo xam ne day mer ba di ca xulóog yow na la lislaam sante nga waxe ko waxe woo ko ni ah adduna bi dund ci dundinu jullit mooy tax a mucc ëllëg mooy tax sukuraat sedd mooy tax traayu bàmmeel neex ba borom du yàkkamti sax yomal xiyaam ñëw mooy tax bis penc bu ñu boo xamee ne bàmmeel bu nekk fett na ba ña ca tegloo woon ñépp kenn ku ci nekk jóg taxaw fëgg sa bopp yël bu poussière bi jublu penku aw yoonu bis bi bu keroogee dekki win yi dana wuute lool dana am ñu waaj ba jekk bu ñu dee góor takk seen or ak seen jama seen jigéen takk seen or ak seen jama bu ñu dee góor sol li gën a rafet war lu gën a rafet jëm ca bis ba jëm ca béréb ba waaye da gis ñoo xam ne dañuy am tubéy rek ak sous-vêtement nga gis ñoo xam ne duñu am tubéy silib la ñuy sol ak sous am ñoo am duñu am sax sous-vêtement silib kese la sol am ñoo xam ne xaaw fa lay wëñ la ñuy takk seen digg ba ba yéeg xar yi topp si ñoom di leen ree maa ngi yéen de waaye ban nekkee àddina ku ci am ñaari mbubb sax wala ñett rek da nga naan man de dama rafle maa ngi ne wa nga ne béy te nun béy yi nun yàlla suturaaloon na nu ndax saxal na nu karaw jox nu geen nuy lacc laccal yéen nag tey jii dañ leen di ree ndax dara taxu leen ah waaw euh, ngeen jéggal waxtu yi jotagul ba tey. Euh, waaye ah lu bëree bëri de. <laughs> lu fukki minutes. waaw kon jëw noonu la bone te nit lu tiis lu ko naqari noonu la deme moo xam ko wax. wala da nga koo jëfee wala nga jëf ko ci alalam wala ci noo ko mën a defee rek li ci gën a bon lépp nag rëy li muy bon bon añaane ko yées añaan moom mooy jullit wala bindeef mu am dara yéene woo ko nga xam ne soo sañoon nit ki ñàkk loolu wala soo sañoon mu dee loolu lépp nag xol bu ràpp moo koy yóbbe nit xol bu ràpp mën na yóbbe nit lu bari xol bu ràpp mooy ban xol bi nga xam ne duñ ko dundal dundaluñ ko ci fàttaliku yàlla tudd yàlla fàttaliku deer fàttaliku tiraayu bàmmeel fàttaliku yi xew ci sa kanam lépp fàttaliku su borom ni mu la jekkoo te la ni waxtu ko soobee mu naj la tabal la safara ak ayib yi nga am yëpp benn bu ci nekk yóbbu na la safara nga fàtte ko di xalaat ayibi jàmbur ayibi keneen di ko liñitu di ko gëstu rawatina nga di ko wax lamiñ woowu doon wax loolu bu keroogee ki nga doon wax lu bon li ñu jox ko paaka nga talal sa lam yi mu dagg ko ñu saxalaat lam yi nga mu dikk si dagg ko ba baat yu toll ne la ko doon jëw jeex rëy day alak nit ki yóbbu ko safara añaan nag day yàq jëfi nit ki lépp ba noppi yóbbu ko safara ndax danga noonoo xéewalu yàlla gi mu wàcc ci àdduna lim ci def neexula la lim jox nit ki neexu nga feeñal ko xol mu ne xol bu rab boo xam ne ngëm nekku ca boo xam ne ragal yàlla nekku ca boo xam ne xalaat traayu bàmmeel nekku ca mooy kañaan kañaan di bon bon bu gën a rëy jëfe ko nag rawati ca waa ji nga xam ne ci xolam am na añaan waaye góorgóorlu na ba du ko jëfe mukk kooku garabu añaan sax na ci xolam waaye dagg na caar yépp bu continuer di gor rek day dem ba set bu continuer di gor day dem ba set naka noonu mboolem ayib yëpp doomu aadama bi mën na koo xeex ba dindi ko ci boppam ba mu deñ ni ma ko waxee woon rek ni nit ki nu nekk mën na koo mel lu dul al ittiba alul ittiba ittiba mooy ko suñu boroom jële ca biir lëndëm ga ca biir mbooloo mu lëndëm ma ca dëkk bu lëndëm ma xëcc ko ba mu dugg si ci leer gi ci lu dul lenn lu muy jëf mën na fekk sax mu doon jëf lu bon kooku moom ñëpp xajuñu ca kenn du ca wékk sa xel bay def lu la neex ndax bari wuñu ittibaawum lu mel ne kaaw Seydina Omar radiyallahu anhu mi nga xam ne rey Muhammad sallallahu alayhi wasallam ko taxoon a jóg mu dem far tuub mu mel ne Omar Omar ibn wax mi nga xam ne rey yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek moo ko taxoon a jóg mu dem far tuub mu mel ne Hind bintu Utbata soxna mooy yaay Muawiya ibn Abi Sufyan mooy soxna Abu Sufyan mi nga xam ne dafa bañoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ Seydina Hamza ba biñ ko reyee mu neexal wax yi mi ko rey lu dul jeex ñëw jigéen ñëpp topp ko muy xuuf noppi jullit ñi di xuuf seen bakkan xuuf seen tuñ def ci njara def ci teqalma def ci caq ak ci Seydina Hamza ibnu Abi euh, ibnu Abdul Muttalib fi mu tëdd mu xotti biir bi luqi res bi di ko yëy ngir soxare ko bi mu koy yëy tuuti ci deretu res bi jàll ci biiram yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom bañ na nee na du boole safara ak deret Hamza ci biiru Hind ictibaa mooy loolu suñu borom moo koy defal jaam bu ko soob du caa génne kenn ku nekk war nga ci def sa xel ne naa xaar ndax dañu ne damay muñ ba suñu borom jubal ma alaamat shaqaay mi ngi ci laxdari mu texee di la est que dafa war a sàkku sabab yi ngay fàttaliku gaa ñu baax ñooñu bu ñu leen di waxtaanee ngay gis li ñu defoon ba àgg fa ñu àgg nga di leen roy ndax koo xam ne sopp ko rek mën na tax a mucc ñu mel ne saxaaba yi nga xam ne ñoo doon xeex ba lislaam taxaw nga xam ne gannaaw yàlla bu dul ñoom ak yonent bi lislaam du agsi ci ñun kon kenn ku julli am nañ ci seen wàll ku woor am nañ ci seen wàll ku jihaar am nañ ci seen wàll lu nit def jaamu yàlla gu nit def rek am nañ ci seen wàll ndax ñoo tax nga def ko gannaaw yàlla bu dul woon ñu moo tax ñu ne saxaaba yi kenn mënu leen a jot ci jëf daraja ndax daraja moom mu ngi aju ci tabeek suñu borom bi rek ku ko neex mu defal la lu ko neex ñim def yonent ba mu leen def yonent defal la guñ ko dara waaye nag pour jëf yoonu jëf moom yomal xiyaam kenn mënu cee jot saxaaba yi yonent bi sallallahu argent jóor ko ci suuf si ba déndu suuf yëpp fees itam mu def ko ci yoonu yàlla du jot genn wàllaatu kenn ci sama saxaaba yi ci jëf ñooñu nag bëgg leen rek mën na soowe nit ki ak ñeneen ñu sës si ñoom te àgguñu si ñoom ak nit ñu baax ñi si mboroom di tànn indi leen ci àdduna ngir ñu nekk buntu yërmande yàlla tabaraka taala nga di toppatoo xeñtu dundum ñooñu ak nañu daan doxale di leen roy di ca góorgóorlu di digle lu baax di tere lu bon nekk ku ragal yàlla ci biir ak bitti ragal yàlla boo wéetee ragal ko boo wéttali ko ragal ko boo wéree ragal ko boo tawetee ragal ko boo amee ragal ko boo ñàkkee li ma waxoon rek nen na jullit moom lay def bu ñàkkee gëm ne ñàkk gi ka li tax su borom def ma ko dafa bëgg bu ëllëgee ma bokk ca ña gën a woomal ña gën a jekk ñam gën a teral boo amee it ne suñu borom li tax mu jox ma lii dafa bëgg ma gën koo jaamu yàlla am kattanuk jaamu yàlla am kattanuk fab sama alal def ko ci lislaam am kattanuk julli am kattanuk teral sama julli sama jëmm ji nga xam ne moo niroog jëm yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jullit bi ko lu ko dal muy lu neex muy lu naqar nekk dana ko taawilee na mu gën a baal ba nga xam ne du ñee ko amul du ñee ki wér du ñee ki jekk du ñee ki du ñee ki jullit du ñeetaane jullit du añaan añaan nag kuy ñeetaane léegi nga añaan nee ñu ñeetaane dagan lu dul ci ñaar ñaar ñii jëmm ji nga xam ne suñu borom daf koo jox wërsëg bu yaatu mu di ko def ci lislaam nga ne man de bu ma amoon li kii dem ak maa ko ñee bu ma amoon loolu may itam def ko ci lislaam dana am kon euh, euh, yool bu bari loolu moom dagan na da nga ci am tuyaaba sax nit ki dafa am xam-xam bu bari jëmee ko ci yàlla rek fu mu toll nga ne ah aka neexoon ma xam lu mel ne lim xam jëmee ko ci yàlla di def ni muy def ba faaw rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñeetaane ci ñaar yooyu rek la dagane waaye dagane lu ci leneen te lenn lu ci nekk yàllaa tax li koy def ci yàlla bu ko defee am nga yoonu kooka ndax boo ko mënoon def ko bu fekkee ne li nga wax dëgg la ci yow. waxtaandiku njistal mooy jëf ngir bëti nit ñi. ngistal xatar la ndax boo déggee ñu ne al aklu bi diini lekk ci diine nit ki dafa am du diine am am lu diine te du dëgg ci moom di julli di woor di wax lu baax di def lu nekk ba ñu jàpp ne kii ku ragal yàlla la te ku ragal yàlla ko jox sa alal yool ba dana rëy nga yëkkati sa alal jox ko ngir loolu te la tax nga jox ko nekkul ci moom mooy al aklu bi diine wal am daraja man cee xettali nit ci laaj maanaam naa la intervenir ba nga am sa lii nga bëgg jox ma lii moo al akalu bi diini la ñoo yem loolu lépp lu ñu tere la ki nay roy kon li ma ko waxee ci gaañooñu gaa yi yàlla yooyu leen di roy fu mu toll rek muy sang yu tedd yu baax yooyu le la ko tàmbali si ñu jiitu woon ba fu ñu toll ñooñu nga xam ne bi ñu kenn ku ci faatu asamaan si dana la jooy suuf yi jooy la fàkk suuf boo ma sa jaamoo yàlla dana la jooy di la ñaanal bu yomul xeyaamee mu sedd la asamaan si noonu ñooñu nga xam ne dañoo mujj di barkeb adduna bi di barkeb mbindeef yi di alamul huda di tegtali ragal yàlla ak jub ak fegu moo tax ñu ne yonent bi sax xam ne al barakatu alamana allahumma al akabiri barke suñu borom def na ko ca gaañu mag ña kon ñooñu sàkku barke ci ñoom yomb na nga tagg leen li sëñ waa defee ci xoqa gaa yi yàlla yooyu ni ko woykat yooyu yëpp defee ci ndax ñoom duñu doy lu mukk fépp fu tuyaaba nekk rek daañu ko wuti lu baax doo doo ci doy lu mukk mukk mukk lu bon bu ci xeeb dara ba jël ko kon albarakatu maal akabiri nga xam ne ñibbi nañ ci seen borom suñu borom tebal leen teraanga joo xam ne xel mënu koo xalaat bët du ko gis mukk nopp du ko dégg mukk ndax li nga xam ci adduna lépp wuute nag la foofa adduna bu ñu waxee ne alaxira da nga fa am lem danga fa am soow da nga fa am sàngara mooy rek li nit ñi bëgg fii rek ñu tuddee ko tur yooyu waaye lu dul tur yi xéewali àjjana bokk li ko xéewali adduna yi amul dara lu bokk ci àjjana lu ñëw fii ci xéewal waaye comme ñun ñi loolu la ñu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne nahnu ma'ashir anbiya umirna an nukallima ala qadri uqurihim nun yonent yëpp suñu borom daf nu digal nu wàcc ba tolloo xeli nit ñi ngir wax ak ñoom ngir ñu mën nu dégg waa ngi naaw rek <laughs> bismillah kon nag foofu la yàlla yemale waxtaan wi nanu ñaanante yéeneente jàmm te dal di àgg ak jàmm bismillah xayril bashari fa shurb bil mutahhari yakuf kaydal marxami sëñ ko wax na ko ci gis bu nee na juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama buñ koy waxtaane rawatina guddi gàmm def ko ci ndox naan ca ndox moomee dana fekk bi xam seytaane mi ñuy toroxal kon taf li leen ci loru loru bañ a àgg ñu def ko ci paan def ci ndox ak yéen waaye yow waaye yow kon nanu ñaanante nanu ñaanante garde ko buñu ñaanante sa sa jóg jàmm astaghfirullah alazim la hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa sallam taslima nabiyina wa sallallahu ta'ala ala sayyidina ak jàmm ak nguur gi am na yàlla sallallahu taala alayhi wa sallam. ala basirin ana حسمة كل ملادا واللايم دعوت ربيا بوجه الله حسمة كل ملادا واللايم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وجل هذه الأبيات خيرا لي من كثير من القيول آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين